xamante ne silmaxa bu dul gis minal bihri mu nar a tàbbi ci teen woowaa nañ naa ko mën mu eh, kon nag bu boobaa ci kaw loolu kon mooy boow boo gisee kaayu mel noonu moom nga xam ne bakkana nar a bu boobaa moom man nga alerter waa ji man nga koo wax defal attention defal ndànk ah wala taxawal stop waaw waaw moo tax imaamu Shafi'i ci boppam ne bu dee nit ki daa kenn ci yéen dafa ragal kenn dafa ragal gis koo xam ne daa nar a tàbbi ci ci alkade ci loo xam ne mën na koo faat mën na koo gaañ baax te bu defee ay geste waa ji du ko gis te du ko xam kooku gisuma man benn problème man imaam Shafi'i rahimahullah moom mu wax voilà kon nag mu ngi noonu waaw kay <laughs> mu ngi noonu <laughs> xanaa xamoon ne borom xam-xam yi rahmatullah alayhi ci boppam gis nga li nga xam ne dañ koy gis ci yenn la réew yi eh, eh, imaam bi xutba ba pare di ñaanal <laughs> sultaan bi mooy ñu jiite réew meek walla ñi jiite dëkk beek ñooñu di leen ñaanal am na ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñu ne loolu kenn na ko yoonalul <laughs> non non non moo tax boroom at-Tahdhib nga xam ne moom la al imaam an-Nawawi hmm, doon saraa al mu euh, euh, téereem bi euh, mu al-Mughni moo xaw a niroog moom xaw ma doon al-Majmu'a waaw ah Abu Ishaq ash-Shirazi ash-Shirazi Abu Ishaq ash-Shirazi ah ah moom lay saraa moom daa ne loolu dañ di ñaanal autorités yi yow imam bi ngi nekk di xutba di ñaanal autorités yi dañ koo sit waaw <laughs> waaw mais bon loolu ku mel imaamu Nawawi rahimahullah bi mu ñëwee di saraa loolu neewul rek bon sëriñ bi lii la wax nañ ci ànd dana non loolu xam naa mooy bu loolu euh, dinañ mën a dégg wax jooju bu dee dafa dafa dafa ëppal ci mbir yi dem ci doo xam ne vraiment naroo nara yàggal nit ñi ci kii te war a jóg julli mu nekk fi ñaan ñaan yoo xam ne daanaka day rafet li mu wax rek ak bi yaatal ak a yaatal sinon loolu moom euh, ñaanal ñi nga xam ne ñoo la jiite quand même yiiw ndax seenu nekk ci yiw mooy yéen ngeen nekk ci yiw seenu alkane mooy seenu alkane yéen a loolu il faut que ça soit très clair waaw ñun nag Sénégal dañoo tàmb waxoon naa la ko fan yee bu ñu xasee bañ nit jeex na bañ nañ kook lépp lu mu yow fii mu ne loo bañ président Sall bañ président Sall boo bi ñaanalee ak nguuram musiba gu rëy dal leen waxuma personnellement am même loolu sax du lu gën nga war a ñaan li ngay nekk ñaar yal na leen yàlla alal gis nañu leen tubaab salaam keroog Seydina Tufayl la radiyallahu anhu mais yonent bi waa dawsu woo naa leen ci lislaam ba sonn ñu bañ ñaanal yonent bi saa saam ne allahumma ihdi dawsan wa'ti bihim yàlla yàlla na nga gindi waa daw si te nga indi leen moo tax bu ñu champ euh, politique moom ku manula maîtriser boppam ay kàddoom ak yooyu bu la yàlla taxee jóg na def attention waaw parce que euphorie da cee gaaw ak par parloo bu tar ak loo xam ne waxuma la ay kii ak nit nit mais ak mbañeel bu tar am ci diggante nit ñi parce kii la àndal kii kee la ñoo xam ne à la ay noon lañu ay ennemis ko lu loo waaw yow loo bañ ci la jiite bañ bañ bañ koo xam ne sa waay fii mu ne nekkal France naan France yal na màbb yal bu màbbee yow nga yow nga dëkk France naan yal na France màbb yàlla bu mu am jàmm mais France bu amul jàmm kan moo am jàmm yow mu fi dëkk nga foog ne yow parce que étranger nga di nga am jàmm ah di nga am jàmm nga yaakaar <laughs> yow da ngaa feebar moom benn kese la sa réew mi nga dëkk naan yàlla gaa yi nekk ci réew mi bu ñu am jàmm mukk mais léegi la même ngi def ay yoonu noonu dëkk la yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy référence bi moom la ñuy déglu lan la wax Seydina Abu Dar ak ñooñu. yaa abaa Zarr mais abaa Zarr bu dee da am ay no ay ay njiit yoo xam ne dañoo eh eh dañoo jël sa alal dóor la jël sa alal mu ne ko loo may gis nga mu ne ko alayka bi sami wat-ta'a maa ngi lay dégg dégg ak topp même bu dañ laa dóor jël sa alal fekk yow yaa ngi mën a jaamu sa yaa ngi mën a jaamu sa borom. mbir mi maadaama yow ci sa alal ak say acte personnel lañ laaj moo tax mu ne def leen yéen li leen war envers ñoom te seen acte ñoom bi ñuy piétiner di ko yàq nga def lu nekk seen yoon laa yaa yar xubuuna mel ni li koy yéeféer yi la ñor fii mu'minin illa waazima faale wuñ leen yéen waxuma la ay chaussette sax moo gën ci ñoom lañ gën a jàppe ay mouchoir te yéen mu ne ñaan leen yéen li war seen diggante ñoom def leen ko kii bu dee ñuy joxe zakat nga joxe fa zakat bu dee daa am l'impôt yuñ teg nga nga war a bokk ci ñu war a joxe ndax yow remplir kii nga joxe bul ne dara laa du joxe yooyu ak yooyu mu ne defal àq yi nga xam ne yow moom gàllu ci yaw te yow sa àq bi ñu yor ñoom di ko piétiner nga laaj ko sa borom lii de la ñu yonent bi saa saa wax bu ma ko wax nag diw nee nag diw nee ma ne yonent bi saa saa wax na te waxam mooy wax ba. waxam mooy wax du waxu keneen ba faale wuñu ko bu wuteeg moom ak kooku ku mu man di doon ci kaw suuf il faut que ça soit très ay par par loo yéeg yenn yéeg nekk fii di meroo à la limite gars yi dañu jàpp ne sawaay yéeféer la waaw alors que du dara parce que rek dëgg la def na ay kabira la def ay kabira la koo xam ne da ngaa def loo xam ne da nga faat nit ñéeg yooyu loolu moom bokk na ci kàddu yi yëre yi nga xam ne kenn waxaale wu ko mais est loolu def na ko yéefér est loolu tax na mu nekk yéefér ba yow daanaka li ngay waxee moom tout le temps wala di ko adressé booy wax ci mbirum daanaka da nga naan kii xanaa ki nga xam ne gëmul dara sax moo ko gën te loolu nag waru la noonu il faut avoir une savoir retenue hein hein certaine retenue malgré nit lu mu def lu mu ñàng ñàng maadaama julli la amal benn retenu waaw te lépp nag ci miisaanul qur'aani wa sunna lay teg te wóor ci suñu miisaanu bakkan yéeg ni ñu neexee ni ñu ko bëggee wala ni ko ñoom sàmbaal ñoom dem ba ko jëlee déedéet ñoom Nobay ak Astor ki Michel ak Elisabeth déedéet waaw ci ni ko borom bi bëggee ak ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di jottalee an rabbi tu tëj jëlee ko ci boromam waaw. moo tax ñooñu euh, euh, ñaanal leen yàlla yëwénal seeni mbir moo ëpp doole nga leen di ñaan lu bon yàlla waaw même mu dee alquran ñun ñe ku ñu tooñ laa yuhibbu llahu al-jahra bis min al illa man zulim waaw borom bi man ci sama man yàlla bëggul di di fërsël di wax ju ñaaw lu dul kañu tooñ da ko yu ko est-ce que day wax lu ko neex déedéet waaw mooy fa in aqabtum fa in uqibtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bi wala in sabartum la huwa khayrun lis-sabirin waaw loolu la ñu ko gis na buñ leen tooñee teg leen lu metti mbugal leen bu ngeen ñëwee ba mën ngeen di fay fayu leen di toll ni lañ leen def waaw waaye buñ leen eh, bu ngeen mu ñëwee moo gën ngir ñuy muñ mu ne am moo ci muñ bëggoo muñ te am nga ci droit kenn du la dal kenn du la dugg kenn du la wax dara waaw moo la def lu ko yàlla man am nga ci droit moo tax yonent way saa saa waxoon lu leer say naa mu an wattaqi da'wata al-mazlum fa laysa baynaha wa bayna bi nekk musnad imam Ahmad rahmatullahi alayhi walaw kana kafira waaw yonent bi saa saa keroog bi muy yónni Seydina Mu'aaz naa waxoon nañ ko fi tamit Yaman di ko yónni Yaman da bokk na ca conseil ya nga xamante ne waxoon naa la bu doon ne suñu autorité yi suñu réew yi réew la yoo xam ne ci charia lañ ko teg koo joxub mission bokk na mu war a jiite ay nit am yoo xam ne moo leen yor bokk na ci ñu koy wax lii na nga moytandiku waaw ñaan yàlla wala bu nee ñaan yàlla mooy ñaanal yàlla lu bon ka nga xam ne dañ koo tooñ ndax kat nekkul diggante moom ak boroom bi ñaan nga ñaan gamul na ñaanal lu bon ak boroomam amul benn barrière amul dara lu dox diggante ak boroom da koy nangu de mustajaaba da koy nangu ci riwaayu bële mu ne walaw kaana kaafiram même bu dee ki nga tooñ yéeféer la loolu suñu boroom suñu njiit yi waroon nañu xam lool waaye malheureusement malheureusement ñoom xamuñ dara ci diine waaw loolu moom c'est un constat bi nga xam ne moom jarul dara xamuñ dara ci diine waaw faatiha bu clair sax ñu la ko ci mën a taril bari waaw mais loolu ñun ñii leen fal bañ leen di fal xamoon nañu ko du gulee temps voilà léegi daa fekk tamit ñu bari ci ñun noonu lañ ne la dañoo yab gaay rek waxoon nañ la mburu fax ko fëriñ la inna laa yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim borom bi nekk ko fi di soppi la nekk ci ay nit fekk ñoom soppiwuñ la ne seen biir ñun bu ñu soppiwul suñu bopp ku nekk échelle ba nga ne yar sa njaboot ci diine monsieur X def ko monsieur A def ko madame Z def ko ah def ko monsieur B def ko ñu mel noonu ñu def lépp buñ ñëwee mën a former ñoom ñooy former société waaw buñ bëggee changement ci suuf ci base bi la ñuy jóge mais duñ bàyyi ba pali président naan ay woon nañ tag dagg boobu boo ko daggee koo fiy teg ah ay buru fag ko fëri ña ay buru fag ko fëri ña waaw ku nekk fa nga nekk ci société bi yaa ngi saboote comme ni président bi saboote moom tamit illa man rahma rabbuk lu dul ñi nga xam ne ñu ci génn bari kon nag affaire bi loolu la waaw mooy ñoom au lieu loolu noonu xamuñu ko dara xamuñu ci dara mais ñi leen war a wax dëgg te jàng am nañ lu ñu xam même bu dee ne seen àlluwu sooy woon seetee yi xam ne ñooy jege nguur yi gaa di wax suñu réew yii wallahi seen àlluwu sooy woon seen àlluwu nag am na lu ñu xam loo xam ne doyoon na ñu laaj biir la nekk bi taana saaliha ay meilleurs conseils conseils yu baax. yu koy conseil di ko wax dëgg te bañ koo wax rek ko neex parce la mu yaakaar ci poosam ak la mu ko yoral ci dundam dundam neex au ñoom ñu wax ko dëgg xamal ko yu mel nii hadith yi Seydina yonent bi saa saa waxoon Seydina Muaz radiyallahu anhu bu ñu ko def le pire mooy lu bon li ñuy def ñoom ñoo leen ciy encouragé te képp ku taxaw fee di kaas ñu naan la waroo kaas lu tax waru kaas. laa yuhibbu Allahu al-jahra bis-suu'i mina al-qawli illaa man zulima yaa imaam yow miy wax wala yaa miy jëwoote ne borom xam-xam nga yow neexoo nga ak waa nguur gi lu tax doo leen wax dëgg lu tax doo leen wax loolu nit ñi ñuy wax kat bul xool ki nga xam ne mooy ah, mooy fayu mais xoolal lan lañ ko def xoolal ka def est ce que defoon na lu jaadu moom ba waa ji di réagir mu ngi noonu. tëj nit ñi ci benn néeg Muusa boo ko tëjee ci néeg joxoo ko lu lekk joxoo ko mu naan bëgg ko fee force dina force ngir génn taxawal ci bunt bi bunt bi yaatu nga ne ko doo fi génn sa kaw la jëm waaw loolu bu dee animaux yee def loolu ngay xalaat ci doomu aadama yi day mel ne ñuy fippu ba nga fippu léeg-léeg foog nga fippu parce que amaloo def neneen c'est instinctif jaam moo mel noonu noonu la ko borom bi bindee waaw malheureusement façon yooyu naan ay sëriñ ay imam ay kii doo leen dégg mukk ñuy wax waa nguur gi tojaange ñuy nekk ak tooñ ñi ñuy tooñ jaamu yàlla yi doo leen dégg lu dul bu dee ne jaamu yàlla yooyu dañu ne nag dañuy dootuñ ko mayee dootuñ ko nangu ñu taxaw ne dootu fi dal dootuñ ko nangu boobu kese ngi leen di dégg ñu génn naan jàmm walla iyaazu billaah fal yattaqillaa nañu ragal yàlla ku nekk ragalal yàlla ca la nga ne waaw ba pare jël aaya yi di ko dóor ñenn ñi comme nga xam ne waaye ñu bëri nguur gi noonu lay jële di ko dóor gaay ci loo xam ne du yoon ñaan ni séede foofu it noonu la ñuy jële aaya yi di ko dóor ñeneen ci ñoom ñaar ñépp kenn waxu ci dëkk kenn nekku ci ci yoon waaw kenn nekku ci ci yoon ku nekk na nga def li nga war a def waaw boo ko deful nag sa waay conformé conformé wu ak li nga xam ne mooy njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw kon nag xutba ji yooyu loolu lañ <laughs> woon al imam an-Nawawi rahimahullah fu ne li <laughs> borom al-Muhazzab wax ne mooy sëriñ bi al imam euh, nu mu tuddati ash-Shirazi Abu Ishaq rahmatullah alayhi kañ loolu dañ koo si waaw mooy bu dee rek waaye di ëppal waaw. nekk fi di koy ñaan wala buur gi kii yàlla borom bi wa ñaan nga loo xam ne lee waa doy na gars yi nag dañoo am yeneen luñ def nga nekk fi rek mu ne waaw xanaa bu dee loolu waaye sinon moom ñaanal ñi jiite yor buuru jullit ñi loolu moom lu ñu sàkku la ñaanal leen lu baax ndax kat seenu géewi na xoolal el imam Ahmad après ñu avancé parce que parce que ñun suñu société vraiment lii la waaw mais ñun ñu jàmbaare mais ñoom bu duggee côté politique bi da ngay foog ne ñeneen ñi ne da nga naan mais xanaa kii du kële alors que même bi la ah, mais comme si la politique en quelque chose de magique buy transformer gars yi doo xamante doo doo comprendre non ñu ngi ci suuf si lañ ne ah, ci suuf lañ ne ay jaam lañ te jaami borom bi lañ du ñu jaamu Samba ak Demba ak Elisabeth ak Nogoy waaw léegi. imaamu ahmad rahmatullah alayhi xool li mu wax nee na moom bu amoon benn ñaan boo xam ne mustajaaba la leer na ko ne yàlla da koy nangu <laughs> masoon nañ ko fi wax foofu naa ci siira bi wala yeneen ci yeneen i jaxaay ñeneen dóor deux points d'interrogation taxaw point d'interrogation <laughs> waa ñun ku nekk ci ñun bu doon am nga ñaan goo xam ne waxuma da ngay de loolu yaakaar mais lu leer que lii borom bi ne la lii boo may ñaan ma may la ñaan ma lu ma neex sama jàmm may la benn laa la ci may mu ngi nii may naa la fukki minute xoolal lu la neex loo ma ñaan boo ma ñaanal nekk président su yaa nekk président léegi wala duñ ko nekk. nga ñaan ma nekk la plus ci ëpp alal ci kaw suuf diñ ko nekk ma def la ko léegi nga ñaan ma ne dootoo feebar ci dootoo feebar imaginez loolu ku nekk borom bi ne la woon yow lii am nga benn ñaan est ce la ñaan ñun képp ku xamagul li imaamu Ahmad rahimahullah wax waxal rek te yàlla tax yow bu doon yow lan ngay ñaan est-ce di nga wax moom li mu wax ah bay <laughs> bay yow <laughs> bay bay looy ñaan <laughs> bëggoo kenn xam ko sa diggante sa morom kese tellement jàpp nga bu buñ ko xamee say affaire sax ñaan këlbati ko yàqu mooy xoolal wallahi ñu bari ci ñun duñu xalaatuñu lii imaamu ahmad di wax rahimahullah lan la wax dane bu amoon benn ñaan boo xam ne loolu la leer na ko ne borom bi da koy nangu xam nga ku muy ñaanal ñi nga xam ne ñoo jiite julli ñi wallahi kooku fi waxoon moom ba ñuy wax ci xadiis Seydina Jaabir bi mu demoon ba Sham yor gëlee moom jóge Medina ba Sham laaj ko Seydina Abdallah ibn Unays radiyallahu anhuma mu wax ko ko mu teg wax ci yoon bi wallahi loolu ñu waxoon ne kopp koo ne sawaaye France la jóge Montréal la jóge dagg biyeem ba dem Sénégal fayu cher bu dee Montréal moom ay milliers d'euros waaw mi ay mille euros lu teg boo maywul waaw léegi lim def dem ba Dakar demul sax seen kër moom daal waaye aéroport la joxanteeg moom rendez-vous waaw mu laaj topp xadiis mu wax xadiis bi mu jëlaat avion bi bi doon départ départ bi war a départ te mu romb gaa yi ji di moom bi muy wàcc moom la jëlaat ngir ñibbiwaat wallahi waxoon naa la foofu gaa yi dañuy ay ay waay ñoñam ñoo koy seetali ay sëriñ parce sa waay wérut wallahi dawaa yurub ay way ñàkk nañ yaay ay way ñàkk naa sama doom waay waaw loolu la wax parce que foofu la waxu yenente bay saa sam toll xalaatal lii imaamu ahmad rahmatullah alayhi wax képp koo xam ne ci ñun lii nii waxuma lu ñuy hésité ndax lii am naam amul de koo xam ne xam nga ne lim la wax dëgg la am nga benn ñaan fi juróomi minute la la borom bi may loo ñaan da koy gis léegi léegi daal bu ko ñaanee nga koy gis te boo bee ko garanti loo xam ne amoo ci benn dugg wallahi képp koo ne diw de loolu la am mu ne yal na boroom bi yéwénal ñi nga xam ne ñoo jiite teg leen ci yoon teg leen ci siraatal mustaqim ñu jiite biiru jullit ñi wallahi koo ko wax ku ne sa mbokk yi lay njëkk a bañ mer la mere goo xamante ne ni ñenn ñi yow keroog lañuy ñuy effacer sa numéro dootuñu la tudd waaw kii moo yées kii diw moo bon diw moo iñaan xoolal situation bi ñu nekk dund bu naqari gi ñuy dund dañuy jaay fii yaayam di jaay baayam di kër këri fee moom muy kër këri lu ñu am def ci kër gi amul dara muy ñaan ñaanul yàlla mu génne leen ci situation yi def leen milliardaire defu ko mu naan day ñaane ñii ñii di réew diw moo di kasara wallahi wax yu mel noonu la lay wax à la limite ñeneen ñi dañuy saaga ay ay waajura lañ lay saaga jàpp la noonu bii daal abat ba faw jàpp ne yow ci sa bopp torox ta gis nga moo tax bu ñu toogee jàpp ne salaf yi walla ñoom daal ñun ñoo ñun ñoo leen gën xam ñoo leen mooy ñun ñun ñun ñun fan fan ana kan ci mun ñun moo yor moo tedd jikko comme al imaamu Ahmad rahimahullah kan moo am jikko yu mel noonu ci ñun kan wallaahi bariwul boo mayul sax yow mënoo ci ci de kenn mais wuñu amul le am nake mais boo mënul yow mënoo ci mënoo ci citer kenn ci ñi nga xam ñépp te bu ma nee yow du yow kese de ñu bari ci ñun boo mënul mënuñu see citer kenn kenn kese tënalee Allahu akbar kon nag fii la moo tax mu ne loolu moom li al <laughs> borom <laughs> ah, ah al muhaddab rahmatullah alayhi wax que ne loolu dañ koo sib mooy ne lool xanaa de mooy bu dee ne euh, day ëppal sinon loolu moom ñaanal ñi jiite lu baax loolu moom lu ñu sant la waaw mu ngi noonu euh, kon euh, ñu ñëw ci léegi ginnaaw masala yi mu des benn masala mooy dëgg la kon li nga xam ne mooy li dëgër bu ma récapituler man way ñu ne la waa récapituler waaw mooy wax fekk imaam bi xutba dafa nekk loo xam ne dañ koo tere te déglu bi farata la waaw ki ko dégg kiy déglu xutba bi ki ko déggul ñu ne la waaw te loolu mooy waxu imaamu Abu Hanifa imaamu Malik ak li ëpp sax ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim waaw waxoon nañ la même eh, Shafi'i yi dafa am teqantal lenn ci ñoom te kiy dégg ak imaam ak riwaaya bi ñu ci imaam Ahmad ki nga xam ne mu ngi dégg xutba bi ku ko déggul ah waaw kon nag mu ngi noonu eh, waxoon nañ la lool fi mu tegu muy xadiis bi ñu ñu ci tudd fan yi eh, bés yi fan jamono ji yépp léegi nag kon daal façon yow dañ koy tere ñu ne waaw kon leer na léegi nag mu des waa léegi bu dee ne est wax yépp lañ tere ana c'est-à-dire man am naa droit toog ci jàkka ji imam bi xutba may def ay subhanallah allahumma salli ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sallam di def ay salaatu ala nabi wala may ay akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar loolu kan naa ci droit may jàng alquran ñane la loolu xadiis <laughs> ah, bi dafa am ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñoo xam ne dañ ne yooyu ngay bàyyi yooyu yëpp ngay bàyyi lu tax parce que waa ji nga xamante ne nii day doon wax ñu ne ki nga yonent way saasaam ne ki na ko noppil kooku amul àjjuma noppil jim ko wax lan la ah digle la digle lu baax al amru bil ma'ruf la digle njekk la malgré digle njekk li muy kawe ci l'islam kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas ta'muruuna bil ma'ruuf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuuna billah li ñu boroom bi tagge xeetu rasulillah Muhammad ibn Abdillah alayhi afdalu salaatu wa salaam waaw waaw yéenee xeet wi gën wu boroom bi génn ci espèce humaine ci doomu aadama yi ba bindee suuf ba léegi tagge ñu lan ta'muruna da ngeen di digle jikko jikko di digle baax day tere njekk allahu akbar di digle njekk day tere lu dul noonu da ngeen gëm yàlla bu dee loolu digle njekk googu nga xam ne rek may saasaam dane la ta'muruna bil ma'ruf wala tanhawna 'anil munkar waat naa ne di ngeen digle njekk tey tere lu dul noonu wala borom bi dina sëmbërtal seen kaw seen noon boo xam ne villam boo ak toroxtaage boo xamante ne nii ah yàlla du ko teggi ci seen kaw lu dul ngeen delluwaat ci seen diine bu dee loolu noonu la yonent bi alei saatu ne képp ku ko def sax fekk imaam day xutba amoo ajjuma kon façon wax yooyu yow danga koy bàyyi waaw waaw mu ngi noonu mu ngi noonu léegi ndax dañu ne yow loolu ngay jàng